a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati jeexaloon nañu li nga xam ne mooy ghazwatul ahzaab di ghazwatu alxandaq di la guerre de la tranchée wala la guerre contre les coalisés de Quraysh de Ghatafan et de Banu gisoon nañu njàngat yi ci amoon muy yu am solo walillahi alhamdu wal minna incha tey ñu waroon a continuer comme ni nga xamante ne ni noonu lañu ko dige woon incha allahu taala ci yeneeni xew-xew ndax waxoon nañ la boo fàttale ko këne xare banu bu ahzaab bi bi mu jeexee ca suba ga dafa am beneen xare boo xam ne moo xew taqaloog lool xare bii nii di xare al ahzaab wala al xare boobu nag incha allahu taala moom lañu war a commencer tàmbali tey muy ban xare loolu lañu war a gis waaye ba lañoo àggale ci loolu ah imaam al-Waaqidi raxmatullah pour def transition ci ghazwatu xandaq bi ak xare bi ñu jëm ak keroog ni nga xam ne ñoom la waa Quraysh dëppe di Abu Sufyaana wa xisba ni nga xam ne noon la Abu Sufyaan ak ñam àndaloon mboolooyam àndaloon daldi dëpp keroog gisoon nañu ne xare bi jeexawoon ci qissatu Seydina Xudayfa ibn al-Yamaan alayhima mannaan ngelaw li nga xam ne comme li seydina xudayfa ibn al wax radiyallahu an mu ne maa leen fa fekk ah ta ngelaw li mu ngi def ci ñoom al def ci ñoom li muy def ci ñoom salfaañe tànt ya malaaka yi tamit newaale fa ñu ñu boxoñe seen tànt ya fay seen taal jox leen muy ngelaw lu sedd te sedd guy guy guy guy guy ah, Abu Sufyaan gisoon nañ ne defoon na diskuur ba mu defoon ba muy wax ak waa ci ginnaaw ba mu leen leen seet leen seen biir ndax amul kenn ku ñu rax bi Seydina Xudayfa duggee ci ñoom ndax dafa lëndëm mu wax leen ne leen gis ngeen li fi xew waqad axlafatna banu qurayza waa banu qurayza de daldi nañuy trahir li ñu digoon defuñu ko mooy jàppale wuñ te laqad halaka al kuraa wal xuffoo te kat suñu fas yiñ fi indi ñuy suñuy locomotive ak lépp waay waay xad halaka alku nañu ndax a ñàkk lu ñu lekk sécheresse beeg seddaay bi fii nga xam ne amuñu luñ leen xonte suñu fas yaa ngi tàmbalee loof wal xofoo ak li nga xamante ni mooy suñu géléem yi aa kon nag te jot nañu ci tar tarwu ngelaw li li nga xam ne ginu ma leen koo gis di ngelaw yu foor yoo xamante ne ni maa tatma innu lana xidr benn cin mënatu la taxaw mënatuñoo sóor mënatuñoo yàq te suñu benn safara lu ñu jaaroo sax amatuñu ko gis ngeen nag li ma leen di digal fartaxilu fa inni murtaxil désengagé leen ñibbi leen laxas leen dellu Quraysh ga ngeen jóge ndax man seen chef di Abu Sufyan ibn Harb loolu laay def gisoon nañu loolu noonu ginnaaw bi mu yéeg nee na mu yéeg Seydina Xudayfa nee na Abu Sufyan daal tëb ci kaw fasam yéeg dàq daal di jëmale Quraysh gaa yi ciy topp imaam al-Waaqidi nag raxmatullah alayhi dafay teg keroog ne ci loo xamante nii moom moo ko solo bi sanadin da'if ci loo xamante ne sanad bi wérul mu ne moom imaam al-Waaqidi mallat mooy ci li nga xam ne mooy riwaaye boobu mu solo ndax mun ko jële moom imaam Muhammad ibn Umar al ci Abu Wajra abi wajza abi wajza as-saadi a te turam ne woon yazid ibn ubayd sëriñam boobu moo ko nettali imaam al-waaqidi ne keroog lamma mallat qurayshun al-muqaam mu ne keroog bi nga xam ne ci la quraysh désespéré woo nag wax dëgg yàlla affaire bi toqi na ci ñoom te nekk nañ fi nekk goo xam ne di xaar ak seen tentative yu ñu def yépp ngir briser li nga xam ne mooy xandaq bii ba mën a dugg def li ñuy def loolu mën da ne waaye it fii ñu des waa Banu Qurayza comme ni ko Abu Sufyaan waxe léegi dara jógewul ci ñoom bal dañ leen a wor ndax li ñu waxoon defuñu ko mbir yi daldi tar lool mu ne te dafa xemmeemoon lool daldi woon song daldi massacrer faagaagal li nga xam ne mooy forteresse su Medina bii nga xam ne fi la yonent bi salaatu wassalaam ne ak julli ñi bi lii lépp xewee ñu désespéré nag amatuñu benn yaakaar te amatuñu tamit benn solution amatuñu benn issue mu ne kataba kitaaban ila rasulillah sallallahu alayhi wa mu ne abu sufiyaan keroog bi muy dem dafa bind benn lettre benn missive bu mu yónni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne fiihi nekk na ca lettre boobule abu sufiyaan ne bism ci biir lettre bi bismika fa inni axlifu billaati wal uzza laqad sirtu ilayka fi jamcin wa ana uriidu allaa acuuda ilayka abadan xatta astasilakum fara'aytuka qad karahta qad karihta liqaa'ana wa'tasamta bilxandaqi walaka minni yawmun ka yawmi uxud tubqar fiihi loolu moo ne woon ci biir lettre Abu Sufyaan boobu kon sëriñu imaam al-Waaqidi di Yaziid ibn Ubayd ñu ko xam ci Abi Wajz as-Sa'di mu ne Abu Sufyaan keroog bi muy dem lettre bi mu bind yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lii moo ne woon ca biir ne bismika mooy ñu ngi commencé ci allahum loolu kuffaaru Quraysh yi ci waa jaahiliya loolu lañ doon wax door cee teg li nga xam ne mooy seen Laat ak Uzza ak Manaat ak Isaa faki naa ilaat ñu mel ni ñoom ci seen yàllaay caaxaan yoo yéle mu ne kon bismika ci turu ki nga xam ne mooy allahumma di mooy yaa allah mu di buur yàlla ci moom lay tàmbalee te moom lañuy gis ca sulxul xudaybiya comme niñ ci ñu ci buñ ci àggee insha allah di trêve booba ñu signé woon ca bërëb bañ naan xudaybiya ca buntu Makka loolu lañ ko waxoon moom aleyhi salaatu bi mu bindee bismillahi ñu ne ko noonoo min muhammadin rasulillah sallallahu alayhi waa màkk ne ko mukk du ci dal bindal na nga doon bind avant bismika allahumma min muhammad ibn abdillah ñun lool lañ xam ndax law ñu law arafna annaka nabi maa qaatalnaak te Abu Sufyaan bokkoon ci porte-parole yu mag yi ñu ne ko won lu ñu nangu nga naan dangay tàmbali ay bismillah ak di bind naan rawatina min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lii de mu ngi jële ci seydinaa muhammad akoor yii rasulullah di ndaw yàlla ñu ne ko loolu du ci dal duñu ko nangu kon bindal kon na nga doon bind bismika allahumma min muhammadin ibni abdillah bindal sa turu yow askanoolal ci sa baay mais bu fi wax da eh, yonent bi yàlla loolu d'accorduñ bu ñu xamoon ne te bu ñu gëmoon ne yow ndaw yàlla nga du ñu xeex ak yow ça va de soi kon nag lu tax ngay am ak ñun accord di bind loolu lool tamit am na njàngale yu baree baree baree <laughs> bari yeneen time alay salaam d'accord ne effacé leen kon rasulullah sallallahu alayhi wa waaye ah, nit yor sa dëgg teewul nga ne man même ñi may waxal buñ gëmul man li may waxe laay waxe que ñu d'accord ñoo xam ku ñu d'accordul ñoo xam laysa zalika laysa zalika min al loolu bokkul ci sagesse yonent bi alayhi salaatu salaam keroog dana effacé leen rasulullah ngeen bind min muhammadin ibni abdillah la ba pare mu ne leen waaye ngeen ko effacé xam ngeen ana rasulullah sallallahu alayhi kon Abu Sufyaan ibn Harb tàmbalee bismika mu ne fa inni man Abu Sufyaan sayyidu Quraysh di sangu Quraysh de ahlifu billaati wal Uzza maa ngi suñu yàlla ji ñu naan allaat wal uzza maa ngi waati ci uzza afara ay tumul laata wal uzza wa manaata thalithata al-ukhra alakumu dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun diza loolu lay waat ci seen yàllaay caaxaan yooyu mu ne ahlifu billaati wal uzza maa ngi waat ci laat allaat suñu yàlla jooju ndax ay politis ci la wuñ woon ay xërëm lañ doon jaamu benn ci xërëm yooyu moo tuddoon laat keneen ki uzza ñoomin Humal déggoon nañ lam doon waxoo Abu Sufyaan keroog Uhud oxlu hubal vive hubal yëkkati leen hubal ca kaw kon mu ne maa ngi waat ci Allaat ak Uzza laqad sirtu ilayka fi jam'in yow seydinaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam dëgg-dëgg marché naa jëm ci yow jóge naa Quraysh ñëw ci yow ànd ak naa yoo xam ne mbooloo moo xam ne foo ko takk weesu na ko wa anata bi may génn Quraysh sama namm-namm lenn la woon uridu alla a'uda ilayka abadan hatta astasilakum bëggatuma sama namm-namm moo doon dootu bu ma bu ma ñëwee ci yow dootuma dellooti ci yow mukk mooy dootuma def du ma def demi-tour delluwaat lu dul ma déjjati leen waaye nag bi ma ñëwee mbir yi na ma ko bëgge woon man abu sufyan demewul noonu saxr saxr ibn harb fara'aytuka qad karihta liqa'ana yow nag seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ma agsee fii buntu medina gis naa ne dangaa yow bëggoo dajeek ñun bëggoo laaleek ñun wa'tasamta bil xandaqi ndax li nga def mooy nga daldi euh, protéger wu ut li nga xam ne mooy protection ci tranchée bii nga fi def li ngeen fi gas nii ba tax manuñoo jàll ma gis nga ut dàq daw làqu ci ginnaaw loolu waaye nag cette fois-ci li ma bëggoon amul waaye nag bul yaakaar ne man Abu Sufyan dama bàyyi pression bi déedéet maa ngi lay jox sama kàddu te xam nga ne man ku ma jox jox ku kàddoom ku ma jox sama kàddu dinaa ko respecté man Saxr ibn Harb Abu Sufyaan sayyidu Quraysh walaka kon minni yawmun ka yawmi Uhud maa ngi nii nag di dem ndax i'tasamta bil xandaq yaa ngi bouclier wu nga uti ndimbal ci xandax bii nga def ba manuñoo agsi tey ba li ma bëggoon manuma koo def tey waaye nag jàppal ma parole ma parole jox naa la ko te mooy lii wala ka minni yawmun ka yawmi Uhud na la leer ne dig naa la am nga ci man loo xam ne obligation la ma faj ko loo xam ne yow laa ko warlul mooy bés bu mel ni bésu Uhud dinaa la joxaat rendez-vous feneen mooy xaaral ne beneen yoon dinaa ñëwaat dalaat sa kaw comme ni ma leen massacré woon Uhud dinaa leen massacré waat lu toll noonu beneen bés loolu man Abu Sufyaan maa leen ko wax te bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm bés boo xam ne comme bésu Uhud laa leen di jox rendez-vous ndax tey rëcc na bés boo xam ne tubb xar fiihi nisaa waxuma la yéen góor ñi rek dama leen jëllale waaye ji seen jigéen yéen julli ñi dees nañ leen bukki dees nañ butti seen seen seen biir yi dinañ leen fees comme ni ñuy feesee nag jigéen ñi lañuy jàpp fees leen comme ni ñu def Seydina Hamza seen mbokk moomu di ngeen xam yéen bu dee nag jigéen ñi nga xam ne ñoom xamewuñ leen xeex lañ def noonu loolu mooy kon góor ñu fekk nañu def leen lu raw lu raw lool man Abu Sufyan lii sama lettre baa ngi yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam jëlal maa ngi dem waaye bul fàtte lii man a wax waaw ci ton arrogance ak ton boo xam ne d'un ton menaçant léegi kan la jox lettre bi mu ne wa ba'atha bil kitaabi ma'a abi Usaama al-Jushami léegi mu daldi Abu Sufyaan bi mu bindee mu daldi koy jox ku ñuy wax Abu Usaama al-Jushami léegi lettre bi bi mu agsee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne ko jàngal mooy seydina ubay ibn kaab fa qara'ahu ala nabi sallallahu alayhi ubay ibn kaabin di seydina ubay ibn kaab radiyallahu anhu léegi nag bi koy nent mi alei saatu salaam liiree ba léegi ñu ngi ci riwaaya imaam al-Waaqidi haadihi riwaaya ad-da'ifa muy riwaaya boo xam ne nag mu ne bi ko yonent bi bi ko Seydina Ubay liiralee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne wa kataba rasulullah sallallahu alayhi wa léegi nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bind di ko tontu ne amma ba'du mooy lii bien sûr ginnaaw bi mu santee yàlla tudd yàlla daldi koy bàkk daldi koy kañ mu def transition comme ni ñu ko waxe woon yàgg nañ ko wax amma ba'du muy ñenn ñi ne mooy faslal xitaab bi nga xam ne moom la suñu boroom joxoon sayyidina daawud ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne faqad ataani kitaabuk wa qadiman gharraka billahi al wa amma maa dakarta min annaka sirta ilaynaa fi jamcikum wa annaka laa turiidu an tacuuda xatta tastasilanaa fa dalika amrun yaxuulu allahu tacaala baynaka wa bayna wa yajcalu lana alcaaqiba wala ya'tiyanna calayka yawmun aksiru fiihi laata wal uzza wa isaafa wa naa'ila wa hubal xatta udakkiraka daalika yaa safiiha bani gaalib nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lii la bind tontu abu sufiyaan keroog kon ginnaaw bi mu ne amma mu ne ko faqad ataani kitaabuk yëgal yow abu sufiyaan këne j'ai bien reçu ton ta lettre j'ai bien reçu ton message jot naa bu baax li nga xamante ne mooy liñ ma bind bataaxal biñ ma yónnee jot naa ko jot naa sa bataaxal waaye nag yëgal Abu Sufyan yow wa qadiman gharraka billahi al-gharur yàgg na yàgg na ba ma leen tàmbalee di woo ca Quraysh ay attaques yi bu yàgg xad xarraka waat naa ne man seydinaa muhammad wor na la billaahi ci buur yàlla alxaruuru waraatekat bu mag bi di ibliisul la'in ibliis yàgg na laa wor yow abu sufyaan ba jàpp ne li nga bëgg mooy xew ci kaw suuf te loolu yàgg na ko def wa qadiman xarraka billaahi alxaruur ne ko nag wa amma ma dhakarta min annaka sirta ilayna fi jam'ikum kantaa li nga tudd ci sa biir bataaxal bi ne daal di ngay marché ànd ak mbooloo moo moo moo bari foo ko takk weesu na ko ba agsi ci ba ñëw fii ci Medina ak li nga xam ne wa annaka te yow laa turiidu te bëggoo woon a dellu lu dul nga déjjatiñu loolu lépp nga tudd fa daalika yëgal ne loolu de amrun yaxoolu allahu taala baynaka wa bayna buur yàlla mooy dox sa diggante yow yow ak loolu nga bëgg ba yéen ñaar du ngeen daje mooy la nga bëgg ak yow du masa ta duñu masa dajoo mooy du am buur yàlla subhaanahu wa taala mooy dox diggante yow ak li nga namm mooy déjjatuñu mereel islaam moom taxul nga foog ne wala jullit ñi que ne sa mer googo ak say milliards yoo ciy déployer ngir loolu ngir fay l'islam bul foog ne loolu kenn laa wax ci kaw suuf ilaa yawmi diin lu ngeen def mbir yi day gën a yokk ndax sa yablughu hadha diin ma balagha al-laylu wan-nahaar kama qaala alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu ni waxoon ne diine jiide dina àgg fépp foo xam ne guddeeg bëccëg am na fa moo tax nit dangay sonn rek ndax suñu boroom waxoon na wa aaxarina minhum lamma yalxaqu bihim am na ñoo xam ne ba léegi ci nit ñi message wu l'islam àggagul ci ñoom te ñun xam nañ ci dara am na yenn peuple yoo xam ne xamuñu lislaam l'islam malgré internet malgré rajo malgré téléphone télé yépp am na ñoo xam ne xamuñu waaye nag loolu étape la mais gis nañ ne nan ko doone woon jamono yonent na saar saar ñi xamul woon l'islam ëppoon mais léegi xoolal quelques quelques années après rek ci tamu alxulafaa ar-rashidun ni nga xam ne loolu noonu la wàññeekoo ndax expansion l'islam waaye suñu jamono ji ñooñu ñàkk xam l'islam dañuy gën a néew xam l'islam nag foog naa waxoon nañ ko doo rek dégg ñu naan l'islam loolu taxul ñuy wax il faut le bon message agsi ci nit ñi ndax bu ma ñëwoon benn dëkk boo xam ne xamuñu luy lislaam ma ñëw làkk fa samay wolof baa samay arab te dégguñu ko ne lislaamu l'islam nag bu ngeen gëmee baax na bu ngeen gëmul man moom takk naa li ma yor dem naa sama yoon ñooñu taxul ñu naan àgg nañ àgg na ci ñoom kon loo déployer ci ay moyens militaires financiers médiatiques culturels ngir fay l'islam loolu man dane moo tax mu ne ko moom yonent ma lay saab-saab ne ko buur yàlla loolu nga bëgg ba dijjatiñu l'islam dootuñ ko tudd ci kaw suuf rawatina fii ci jaziratul arab fa daalika loolee de sa xemmem téef googu de amrun mbir la moo xam ne yaxulu llahu taala baynaka wa bayna buur yàlla mooy dox sa digganteeg moom loolu du am te nag pire pour yow Abu Sufyaan yëgal wa yaj'alu lana al te buur yàlla mooy def mujjantelu mbir yi ci suñuy loxo lay ne ñun jullit ku weddi lool wala aqibatu lil muttaqin comme ni ko waxee ci suuratul qasas ak yeneen ni saar wal aaqibatu waat naa ci boroom bi man boroom bi wal aaqibatu mujjantelu mbir yi ñii féete kaw lil muttaqiin mooy ñi nga xam ne mooy ñi ragal yàlla moo tax at taqwa rekk wóor ragal yàlla rekk wóor wanu na jël ladina taqaw wa nadaru zaalimiina fiiha jisiya même safara ñiy mucc mooy ñu ragal yàlla waaw suñu boroom nee na ma muccal ñi nga xam ne ñooy ñi ragal yàlla bàyyi ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi criminel ñu daal buuf wadd ca biir safara wal iyaadu billah kon mu ne abu sufiyaan wa yaj'alu lana al-aqiba waaw discours de fermeté ak certitude boo xamante ni nii laa yaqiina baada wa huwa yaqiinu almustafa alayhi salaatu wassalaam mu ne ko wa yaj'aluna al-aqiba pour yow Abu liiral sama lettre bii non seulement li nga bëgg lu am buur yàlla dina dox sa digganteeg loolu waaye day def Quraysh gi nga ne ne yaa yee yaa ko jiite tey ci suñu loxo lay mujje lool moom bu yóbboo nga yëg ko kunta ana idhin hayyan am mayyita moo xam da deewam da dund en tout cas ne Quraysh gaa xeex l'islam yépp lañuy def yëguñ ne pouvoir bañ yor day delluwaat ci loxo jullit wa yaj'alu lana al mu ne ko nag wala yatiyanna alayka yawmun aksiru fiihi laata wal uzza wa isaafa wa naa'ila wa hubal mu ne ko yow Abu Sufyaan danga ma ne ci sa lettre bi bés dina ñëw boo xam ne di ñu jox nga ñu waral nañ waral nga sa bopp suñu kaw bés nga defaat ñu bés comme bésu Uhud yow yëgal lool li nga wax amul lool du am léegi nag lii am lii la wala ya'tiyanna alayka te waat naa ci man ki nga xam ne laa yaxtaaju ilaa xilfin soxlawul di waat muy alayhi salaatu wassalaam waaye ngir dëgëral gina feddali mbir mi ne lii ma wax nii mooy amee te même soxlawul muy waat wallah mu ne wala yatiyan na te waat naa ne dina ñëw aleyka ci yaw Abu Sufyan yow mun bés boo xam ne aksiru man seydinaa Muhammad dinaa ci damm fii ci bés boobu allaata sa yàlla ji nga doon waat sànk naan wallaati wal uzza man maa koy damm mooy ñun jullit ñi ci sama ndigal lañ koy damme wal uzza ak sa beneen yàlla bi nga doon waat te ngeen teg ko foofu la ci kaaba ji uzza dinaa ko damm bés boobu wa isaafa isaaf seen monument boobu ngeen def foofu seen statue boobu noonu ngeen di caaxaane di ko jaamu isaafit dinaa ko toj ci bés boobu wa naa ila ak naa ila moom itam dinañu ko toj wa hubal ak seen hubal bi ñu doon wax keroog Uhud naan oo hubal yëgal ne seen yàlla yi yépp dinaa leen toj man Seydina Muhammad ci bés boobu maaw man déguma la mais dama ne la lool mooy am yow nag may dig man dama naan la lii mooy am laa alimul ghaybi fala yuzhiru li ghaybihi ahad waaw alimul ghaybi ki nga xam ne moo xam kump mooy subhaanahu wa taala du ko feeñal nag illa man irtada min rasul te ñooñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy seen sang laa moo tax lu leer la ko wax bés dina ñëw tey yére a génne seen armée naan da ngeen ak seeni coalisés bés dina ñëw ñun ci yow Abu Sufyan yow sax diñ ko fekke alayka voilà bés boo xam ne bi man maay damm laat Uzza Isaaf ak Naa'il ak Hubal eh, kon de keroog laa Quraysh kon de xanaa moo Quraysh du ne mu ne ko dinaa def loolu ci bés boobu hatta udhakkiruka dhalik ba ma fàttali la bés boobu ne la lu ma la waxoon Abu Sufyan fàttalekul la ma la waxoon keroog ba ñu assiégé di ñu sànq di ñu bindi leet bindoon naa la tontu la lii laa la bés bii jot na lii laa la doon wax yaa safiha bani Ghalib nee na mu jeexale yonent ma la saar saam jeexale euh, lettre bi yaa safiha bani Ghalib yow ki nga xam ne dangaa manqué wiis te bokk ci waa Banu Ghalib mooy sam xel dafa des ndax ku xelam leer li Abu Sufyaan ak lim fekk yëpp ak lim xam lépp ci Yonent mi alayhi salaam mais dara mu nekk ci kéeféer gim ne mu ne ko kon yaa safiha Bani Ghalib loolu la imaam al-Waaqidi kon nettali ne loolu la Abu Sufyaan mooy acte bi mujjee def ak li ko Yonent mi salaatu wassalaam tontu léegi nag gisoon nañu bi nga xamante ni nii ah, ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon pare ci ghazwatu alxandaq wartaxalat qurayshun ila makka wa kadhalika ghatafanu ila najdin waa quraysh daldi dellu waa ghatafan ñoom it daldi dellu Najd Quraysh dellu Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman imaam Ibn Isxaaq di ñu nettali li nga xam ne mooy xare bi nga xam ne moo ci tegu te ñu war koo gis tey nga xam ne moo nekk juste moo tax yenn boroom xam-xam yi dañ koy boole moom ghazwatu Ahzab dañ koy boole benn xare léeg-léeg ndax suytam la te la tax mu am yépp loolu tuddoon nañ ko bi ñuy tudd ghazwatul xandaq comme niñ koy junjaate léegi inshaa allah imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi wa an abihi mu ne mu ne walamma asbaxa rasuulullah sallallaahu alayhi wa sallam ansarafa an alxandaqi raaji'an ila almadina wal muslimuun wa wada'u silaaxa falamma kaanat az-zuhru ataa jibrilu rasulallah alayhim as-salaatu alayhim as-salaatu wassalaam kamaa haddathani az-zuhri imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi mu ne bi waa quraysh ak waa gatafaan kon jógee ci xandaq bi daal di dellu gisoon nañ ne ab guddi la woon comme niñ ko gise ci riwaaya seydina Xudayfa ibn al-Yamaan alayhima ridwaanul mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xëy insarafa anil xandaqi mu leer ko ne waa Quraysh kon ñibbi nañ Ghatafaan ñibbi nañ coalisés ñibbi nañ mu bàyyi ba suba ga jot ci bis boobu insarafa anil xandaqi mu daal di jóge décamper jóge fa nga xam ne mooy foofale mu woon ca fañ defoon tranchée bi foofale ca salla ndax salla lañ defoon seen ginnaaw fu mu jëm mu ne raaji'an ilal madina di dellu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam wal muslimuuna ànd ak jullit ñu lu décamper di ñibbi xare bi jeex na te wax na leen lu leer al'aana yaxzu laa yaxzu naxzuhum wala yaxzuuna comme ni mu ñëwee ci xadiisu Seydina Souleymane ibn Surad inda al-Buxaari fi saxiixi comme ni mu nee ci saxiix imaamul Buxaari di xadiisu Seydina Souleymane ibn Surad mu ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam keroog dafa ne al'aana naxzuhum wala yaxzuuna à partir d'aujourd'hui Quraysh dootul takkati xare di ñëw di ñu song ci jihaadu talabi Quraysh dootuñu ko def ñun mooy jóge seen réew takk xare di dajeek ñun fu ñu mën a dajeek ñun xareek ñun loolu dootul amati waaye léegi initiative yi ñun julli yi ñoo koy jël léegi ñun kay ñoo leen di songati mais ñoom dootuñu song kon mu daldi dellu wa wada'u silaha ñu daldi teg seeni ngànnaay mu ne fa lamma kaanati zuhr bi nga xam ne nag ci lañ def loolu ah ci suba gi noonu kon ñu teg seeni ngàndaay wiir ngànnaay yi ah nee na bi tisbaar jote mu ne ataa jibrilu rasulallah sallallahu alayhi wasallam ci la seydinaa jibril daldi dikkale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne kamaa xaddatani az-Zuhriyu comme ni nga xam ne noonu la ma ko sama sëriñ di imaam az-Zuhri di Muhammad ibn Shihaab az-Zuhri raxmatullah aleyhi daldi nettale xadiis bi nag muy xadiis bii di nettali xare bii nii Ah, imaam ibn Isaaq kon gis nañ ne soloo na ko nii moom xadiisam mursal la ndax mawquufun an az-Zuhri ci imaam az-Zuhri la yem te imaam ibn Isaaq qad sarraxa bil xadiis nee na xaddasa bi xaddasa nii bi taxdiisi nee na da ki ma nettali mooy sama sëriñ di imaam az-Zuhri waaye xadiis bi imaam al-Haythami indi na ko tamit ci Majma'u Zawaa'id ak imaam comme ni mu waxe ne imaam at-Tabarani imaam at-Tabarani solo na ko imaam al-Haythami indi ko ci Majma'u Zawaa'id muy xadiisu imaam at-Tabarani boobu mu jaar ci yoonu Ka'b ibn Malik imaam al-Haythami teg ci ne rijaaluhu rijaalu saxiix gayru ibn abil hudayl fa huwa mu ne xadiisu imaam at-Tabaraani bi càllale bi càllale bi góor ñi góor ñi nekk ci saxiix yi lañ sauf ibn abil hudayl te kooku nee na ku wóor la fa huwa moom ku wóor la même bu dee bokkul min rijaali saxiix bokkul ci góori saxiix bi waaye it imaam al-Bayhaqi soloo na xadiis bii ñuy bëgg a wax xare bii ci Dalaa'ilu Nubuwwa mu jaar ci yoonu imaam az-Zuhri waaye boobu demelul ni imaam Ibn Isxaaq imaam az-Zuhri jëlu ko ci Abdirrahmaan ibn Abdillah ibn Ka'b ibn Maalik an ammihi Abdillah ibn Ka'b ibn Maalik muy xadiisu Seydina kon Ka'b ibn Maalik al-Ansaari Abdullah boog ibn Ka'b ibn Maalik moom moo nettali loolu di riwaayu imaam al bayhaqi bi ci dalaa'ilu nubuwa ah, bi nga xam ne imaam alxaafiz ibn xajar ci la ko tudd xadiis bii ci fatxul baari mu ne isnaaduhu saxiix mu ne xadiis bii de sanadam bu wér la waaye imaam al buxaari it na ko ci kitaabul magaazi ci bunt bim def bunt boobu mu ngi ko tudde moom imaamul Buxaari ci kitaabul maghazi ji 31 bunt bi mu ne baabu marji'i nabi sallallahu alayhi wa sallam min al ahzaab wa maxrajihi ila bani Qurayza wa muhaasaratihi iyyaahu ndax xare bi mooy ghazwatu bani Qurayza xare bii ñuy gis mooy ghazwatu la guerre contre les banu Qurayza min al yahud wa kaanu ñoom ñii ñooy yahud yi desoon biir madinatul munawwara ginnaaw bi ñu génnee ñi nga xam ne ñooy waa banu Qaynuqa ak banu Nadir di les deux grandes tribus mu des la dernière di waa banu Nadir waa banu Qurayza ñoom lañuy gis nii alxaafizul Buxaari yi soloo na ko kon ci kitaabul maghazi ci bunt boo xam ne mu ngi ko tuddee baabu bunt yi marji'un nabi dellu yonent bi aleyhi salatu wasalaam min al jóge ci les coalisés ci xare contre les coalisés ñoom Abu Sufyaan ak ñooñu wa maxrajihi bunt bi it maa ngi nettali génnam gim génn ba mu jógee ci coalisés yi jëm fan ila bani qurayda moom alayhi salatu wasalaam jëm ci waa banu qurayda wa muhaasaratihi ak li nga xam ne mooy ndar kepp gim leen di ndar kepp iyaahum ñoom waa banu qurayda noonu la ko imaam al kon indi na tamit xadiis bi ñuy bëgg a gis foofale ci kitaabul maghazi waaw waaye it Ah, imaamu albuxaari yi soloo ko feneen tamit ci kitaabul maghazi ba léegi na ko noonu imaamu muslim ibnul xajjaaj indi ko ci kitaabul jihaad ci téere def ci wàllu jihaad jële ko ci xadiisu seydina abdallah ibn umar ibn alxataabi radiallahu anhuma wa ardaahuma kon loolu mooy taxriiju li nga xamante ne mooy suñu xadiis yi ñuy bëgg a gis Euh, nga xamante ne mooy nettalee ghazwatu Bani Qurayza pour barkeelu dañuy commencer kon ci xadiisu imaamul Buxaari raxmatullah aley ci bunt bi nga xamante ne nii ci la def moom lañ tudd sànq dellu yonent mi alayhi salaatu salaam ca ahzaab ak génnam jëm ci waa banu qurayza xadiis bi mu njëkk indi moom imaam al buxaari mu ne raxmatullah alayhi xaddatani abdullah ibn abi shayba qaala xaddatana ibnu numayr an Hishaam an abiihi an Aysata radiyallahu ta'aala anhaa annahaa qaalat loolu mooy càllale imaam al-Buxaari mu ne xaddatani nettali na ma Abdullah ibn Abi Shayba di Abdullah di doomi Abi Shayba qaala mu ne xaddatana nettali nañu ma nettali nañu ibnu Numayr di suñu di ibnu Numayr an mooy baayam mooy Urwa ibn Zubayr wa kaana Hishaam haadaa min min min min min shuyuuxi Maalik ibn Anas imaami daaril hijrati radiyallahu ta'aala anhum wa ardaahum muy Hishaam bii dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne ñooy sëriñu imaamu Maalik di boroom ngir mi di imaamu daaril hijrati ne woon imaamu waa Madiinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam kon Hisham jële ci ki nga xam ne mooy baayam di Urwa an Aïshata Urwa ibnu Zubayr jële ki nga xam ne mooy tantaan di sayyidatu Aïsha ummul mu'miniin radiyallahu ta'ala anha mu ne annaha qaalat sayyidatu Aïsha nettali ne mu ne lamma raja'a an min al wa wada'a as-silaaha waghtasala ataahu Jibriil alayhi salaam fa qaala qad wada'ta as-silaaha wallaahi maa wada'naa fakhruj ilayhim sayyidatuna Aysha mu ne radiyallahu anha mu ne keroog bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam dëpp dellu jóge ci fañ defoon kana tranché ba ngir jàmmaloo Quraysh Ghatafaan ak seeni alliés mu ne yeneen tunaay saabsaab bi mu delloo dafa wada'a silaaxa dafa teg ay ngànnaayam summeeku dem summi ay ngànnaayam waxtasala mu dem sangu ji nee na bi mu defee lool ba pare mu ne ataahu jibrilu ci la ko seydinaa jibril alayhi salaam daal di dikkale yàlla na jàmm ak jàmm yàlla na buur yàlla di du deñ di sotti jàmm ci kawam moom seydinaa jibril nee na mu dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy seydinaa jibril qad wada'ta silaah ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dangaa teg ngànnaay yi maa wada'naa bu dee teg dangaa teg ngànnaay ñun malaaka yi de ñu ngi wàcc yàlla ne teguñu ngànnaay yi ilayhim ndigal li jóge ci sa borom yow Seydina Muhammad mooy nga génn génnal jëm ci ñoom qaala ila ayn mais yeneen xamul xamul ci ne ko ila ayna ana fan lañ jëm fan laay génn jëm ci ñan laay génn jëm ila ayna fan laay génn jëm qaala ha huna Seydina Jibril daal di koy alayhim asalaatu wasalaam daal di koy joxoñ ne ko haahuna fii joxoñ ko ne ko direction bii ngay ngay génn wa ashaara ila Qurayza mu daal di joxoñ ci ñi nga xam ne ñooy waa banu Qurayza seen kër yi ak fa ñu dëkkee foofale ca madinatul munawwara ala saakini ya afdalu salaatu wassalaam mu ne fa xaraja nabiyyu ilayhim yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di génn jëm ci ñoom waaw ah bu dee riwaaye imaam ibn Isaaq bi rahmatullah yi kon gis nañ tam jële ko ci imaam az-Zuhri muy kon mursal mu ne keroog kon bi nga xam ne kon ci la jullit ñi dellu yonent ma nay sa saama jullit ñi dellu ba daal di te ngànnaay yi ci la ko Seydina Jibril dikkale neent bi muy dikk bi mu koy dikkal mu ngi kaalaw ah, mu ngi kaalawu moom seydinaa Jibril daldi yéeg ci benn li nga xam ne mooy benn berkel benn mulet boo xam ne am na ak teggum ci teg ah am dogu loo xam ne ci diibaaj di soie diis boo bële nga ne ma waaye mais diibaaj dañ koo tere du non masala fiqhiya soit dañuy tere góor sol ko non pourquoi sëy naa Jibril yor du diibaaj fii kon ñu ne la ah manoon nga ñoo bàyyi de ñu jàll ndax loolu du sujet bi waaye nag aayul ñu daal di lay tontu te jërëjëf ndax loolu la mooy fokk ngay man di boole sa leçon fiqh yi ak leçon siira yeeg l'islam ndax benn la une la benn la li ngay dégg ñuy wax fii ak fii lépp ci sharia bi moo leen ëmb waaw te dundu yonent bi alayhi salaatu salaam mooy sharia waaw léegi nga ne ma kon nag waa boo ma mënee tontu ci lool ndax diibaaj façon soit la bu diis te soit gis naa dañ yonent ci alayhi salaatu salaam da koo tere góori xeetam pourquoi Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam kon daal di yéeg ci gé ci baax la goo xamante ne berkel la goo xamante ne nii da cee teg qatifatun min diibaaj ana kon lan moo tax mu mu teg ci loo xamante ne teg gi keroog diibaaj la te toog ci mbir façon sol la rek comme li Seydina Anas wax ci xadiis bi na saxiixayni bim ne yonent mi alayhi salaatu salaam ci la leen ñoom ci la ko maamam benn bi maamam benn bi yaayam muy bàjjanam invité yonent bi alei saatu ñu lekk ba pare nee na mu ne leen xoomoo falo falo fala usalliyanna lakum jóg leen ma jullil leen mooy ma jiite leen nee na ma Seydina Anas ne fa qumtu ila xasiirin lana qadis wadda min tuuli ma lubis fa nadaxtuhu bil ma mu ne moom Seydina Anas yonent bi alei saatu salaam bi ñu ñuy jóg leen ma jiite leen nee na ma jóg jël benn tapi xasir benn tapi boo xam ne ñoo ko moomoon mais boo xam ne dafa commencé ñuul ndax lu bari maa lubis mooy luñ koy sol mooy luñ ciy toog ak a jéggee ko dox ak a toog voilà looloo tax mu commencé ñuul nee na nag comme que pour dindi sikki sàkk boobu ci kii yi looloo tax boroom xam-xam yi ci euh, ndax fii mooy awma ci yaqin ndax est-ce que euh, laab naam laabul tapi bi pour dàq si gi sàkka ma daal di ci wis ndox fa nadaxtuhu bil ma après yonent ma sa sa taxaw ci julli ci ñu jële fa na kon taxaw ci tapi di julli baax na te sëg mooy sa jëf yi nga koy teg obligé wul tout le temps mu nekk suuf comme ni ko ñenn jaxale yi di defe ci ñi nga xam ne kenn du du sukkandiku ci seenu xilaaf mina shi'ati wa ghayrihim que ne da ngay gis ñenn ñoo xam ne ñoom fokk ñu jël loo xam ne ci suuf la moo xam aw xeer wala loo xam ne ñu koy teg ci seen jëy wala pourtant même bu dee ci tapi wala yu mel noonu ngir mën a yenn yooyu moom ak ëppal la du ñoom yépp koy def nag mais am nañu ko ciy def li yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa ñëw julli ci ñëw jànge ci ne tapi mën nga cee jullee teg sa jë di ju sujjóot ci tapi bi pas il faut nga teg ko ci suuf si ah, léegi léegi kon lool pour wax ne sol tekkiwul rekk ne mooy lu ñuy sol noonu mooy ne tamit nga ciy toog ak yépp façon sol la kon léegi ñëwaatal kon ci sama laaj bi ana kon ginnaaw bi ñu xamee ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa xaraamal góori xeetam ñu sol li nga xam ne mooy soit lan moo tax kon naa Jibril soo ko fii ñu ne la masala boobu sax ginnaa ci loolu mais bu ñu ci foog naa dinañ commencer traité gisoon nañ ne am nañu ko permettre moom alayhi wassalaam ndax góom yi amoon waaye en général mën nañ lañ koo tere nañ jàpp ci loolu nga wax te dëgg la ci góor ñi nag voilà comme or dañ ko tere ci góoru xeet bi ñuy sol oor pas jigéen ñi léegi loolu moom bu doon walla baax na noonu léegi ma euh, tontu bi mooy premièrement liñ lay wax mooy am na ay façon tontu yuñ la mën a tontu mooy bi ci njëkk dañ la amaana jamono jii kenn araamal la ko koon waaw walla déet loolu man na ne mooy ne amaane jamono ji kenn xaraamalu yonent ma lay saab sam xaraamawulagul woon sol li nga xam ne mooy soie ci góori xeetam voilà lool benn la deuxième bi dañ naan Seydina Jibril laysa minal min rijaali ummati rasulillah moom du góor moom malaaka la moom bokkul ci ñi nga xam ne ay mukallaf la Seydina Jibril mooy buñ nee mukallaf comme ci lislaam muy góor a jigéen boo xam ne dañoo responsable ñu leen di def loo ay farataaki yi xaraam na malaaka yi amuñu loolu ñoom ak ñun bokkuñu monde bu ñu ne loolu moo tax ñoom euh, comme que loolu la nag mooy ne ñoom du ne ñun yi ñu tere dañ naan léegi kon ñoom it dañ ko leen koo tere xam nga malaaka yi da gis ñoo xamante ne nii rukon kese la ñuy def est-ce que ñun mën nañu ne man ah kon léegi man en tant que nit man rukon rek laay def déedéet yow koor dafa nekk farata ci yow julli dafa nekk ñenn ñi sujjóot kese loolu mooy position boobu kese ñii leneen ñii lii rek la ñuy def ay mission te ku nekk loolooy farata ci yow ci moom kooku bokkul ak ñun ñun nag buur yàlla moo tax nit ndox façon position julli yëpp day am malaaka yoo xam ne loolu rek kese la ñuy def yow mu booleel la position malaaka yooyu yépp ne la yow def ko allahu akbar nga tuufe ci boo ko defee te yàlla tax nga tuufe ci lépp loo xamante ne leer yi nga xam ne mooy tukkee ci yooyu ñuy def subhaanallah te bi ci gën a nag mooy def nga li tax yow jaamu nga sa borom loolu moom moo ci gën rëy bu fi xalaat ay leer ngay bi gën rëy mooy yàlla mi la jaa mi la bind nee defal nga def ànd ceeg xol wu sedd loolu moo gën lépp ci ngay amee ngërëmam léegi kon dañ naan la malaaka yi ci boppam ñoom bokkuñ ci suñu àddina bi nga xam ne dañ leen di wax yéen mukallaf ngeen def leen lii def leen laa déedéet mooy ci yii nii moo tax ñoom loolu concerné wu leen loolu noonu concerné wu leen sama góori xeet la wax te malaaka yi ñoom beneen àddina lañ ne beneen àddina lañ ne te ñoom bokkul lay soo minal mukallifi minal fii kon loolu mooy tontu bi kon ci jëm ci diibaaj gi lu tax suwaa bi kon léegi mu ne ba léegi kon ñu ngi ci riwaay imaam ibn Ishaq kon mu ne Seydina Jibril daldi agsi mu ngi yéeg ci benn baax la goo xam ne am na teg goo xam ne dogit moo ci ne ci wàllu diibaaj moo composé teg gi teg gi mooy li ñuy teg ci biggu fas wi wala gëléem gi wala berkelle bi wala mbaam bi di ci yéeg neena neena yonent bi alayhi salaatu salaam fa qaala mu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom Seydina Jibril awa qad wadanta silaaha ya rasuulallah qaala na'am neena ne ko ndax dangaa teg yow yonent bi alayhi ndaw yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala na'am neena yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko waaw teg naa ngànnaay yi kay neena fa qaala Jibriilu nee na seydinaa jibril nag ne ko fama wadaat almalaaikatu silaaha ba'd wa ma raja'tu al'aana illa min talabi alqawm inna allaha azza wa jalla ya'muruka ya muhammadu sallallahu alayhi wa sallam bilmasiri ila bani qurayza fa inni aamidun ilayhim fa muzalzilun bihim nee na seydinaa jibril aleyhi salaatu wassalaam ne ko bu dee nag teg nga say ngànnaay yëgal ne ñun malaaka yi maa wadaatil malaaikatu silaaha baad ñun malaaka yi tegaguñ ngànnaay yi nee mu ne ko nag te delluuma wamaa rajaatul aana te delluuma léegi illaa lu dul min talabil qawmi maa ngi ci topp noonu qurayshi nii laa toppoon ñun tegaguñ suñuy di ñu dawee dañ leen a topp ñun malaaka yi tegaguñu suñuy ngànnaay waaye yëgal ne inna allah sa borom di buur yàlla de ya'muruka ya muhammadu mu ngi lay digal yow seydinaa muhammad bil masiri ila bani qurayza nga marché dem jëm sumb beneen xare boo xam ne ci waa banu qurayza minal yahuudi fa nga jëm fa inni yëgal ne man aamidun man seydinaa jibril maa ngi nii jëm ilayhim maa ngi nii jëm ci ñoom léegi fa muzalzilun bihim ngir dem rëngi rëngee dugal seen xol ak tiitaange wa qadhafa comme la mu fële ca seen mbokk ya ca banu nadir wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba maa ngi dem daal daldi yëngal seen dënn yi dugal ci ñoom ak tiit aku xof ragal laata ngay agsi maa ngi jiitu falaa jëm ne léegi nag ah, bi nga xamante ni ci la demee noonu mu ne fa amara rasulullah wala bala ñoo dugg ci doon benn laaj benn laaj bala ñoo àggale kon gis nañ ndigal li Seydina Jibril jële ci borom bi ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon mooy ngir ñu daldi mu daldi dem ci waa Banu Qurayza ngir xare ji foo fële ak juif yoo yële léegi laaj bi mooy waa mais ñii lan lañ def lan lañ def bañ nar a xeex moom ñoom ñu ne la alhamdulillah fàttalekul loolu moom liñ def wax nañ ko ci ghazwatu ahzab bi génn wax nañ ko ci xare bii ñu génn juste amoon démb jeex démb loolu daldi nañ koy leeral foofu daldi koy yaa yaatal eh, mooy gisoon nañu li nga xam ne moom la Huyay ibn na an-Nadari doon def bi muy wër di ut ñoo xam ne ñooy ay coalisés ci ñan la demoon bi mu demee ci waa Quraysh yéy nopp ñoom Abu Sufyaan ñu laaj ko liñ koy laaj mu leen yéen a gën nekk ci dëgg ko jullit ñi eh, newuñ ci dara newuñ ci dara alam tara ila alladhina kafaru yaquluuna li ixwaanihim alladhina kafaru min ahli alkitaab alam tara ila alladhina uutuu nasiiban min alkitaabi yaquluuna li ixwaanihim alladhina kafaru min ahli alkitaabi non yaquluuna li ixwaanihim alladhina kafaru haa'ulaa'i ahdaa min alladhina aamanuu sabiilaa voilà gisoon nañ lool bi mu amee ñu dem ci waa Ghatafan daal di fexe convaincre waa Ghatafan ñu ne déet ñu pare foofu après fan la demoon moom Huyay ibn Akhtab ci waa banu waa banu Qurayza mu daal di dem euh, daal di wax ak Ka'b ibn Asad nekkoon ki nga xamante ne mooy sangu waa banu Qurayza ngir fexe ko boole li nga xamante ne nii mooy ci coalition bii ba Ka'b ibn Asad ne ko woon duma la ubbil sama sama du yow yow yow yow ku ay gaaf nga duma la ubbil mukk yow Huyay ibn Akhtab dellul fa nga jóge woon duma la ubbil xam naa li la li la li la tax ñëw man Seydina Muhammad gisuma ci moom lu dul lu dul li nga xamante ne mooy matal kóllëre mu fexe ba yëy nopp bi ba mu duggee mu ne ko léegi damaa indil naa la li nga xam ne mooy izzu dahri mooy li nga xamante ne mooy eh, izzu dahri mooy ter teraangay àddina laa la indil indil naa la Quraysh ak mbooloo mu bari Quraysh ak waa Ghatafan ñépp te ñoom ñépp jël nañu pacte ak man këne ñu fi jóge hatta nastasila Muhammadan kaabum na asad ne ko soxlaw ma maa ngi wat ci yàlla yow li mën mëndil mooy zillu dëhëri toroxtaange àddina mu fexe di yeey noppam di yeey noppam di noppam ba ni nga xam ne ci la kaabum na asad di mbokk waa di sangu waa banu Qurayza daldi d'accord waaye nag mu tegoon ko tegaloon ko benn condition ne ko foog nga def ko ne ko gis nga bés ñun dinañ nangu waaye il faut nga jël ci ñun pacte nga jox ma pacte ci buur yàlla këne yow Huyay ibn Akhtab di sama mbokk ci waa Banu Nadir jóge Xaybar te ngeen ne woon fii ñu exilé leen la in rajaat Quraysh wa Ghatafan mu yusibu Muhammadan an adxula ma'aka fii hisnika hatta yusibani ma asaba jëloon na pacte ci Huyay ibn Akhtab moom ngir mu daldi dagg accords yi am yi yonent bi aleyhi salaatu salaam amoon ak ñoom mooy kënee gis nga bés bu Quraysh Ghatafaan delloo te liñ bëggoon ne lool loo indi defuñu ci dara mooy déjjantiwuñu jullit ñi fii déjjatiwuñu leen yow Huyay dangay dugg ak ñun fii ñëw ci Banu Qurayza nekk ak ñun ba lépp lu ñu dal ci musiba mu dal la ndax lii nii ñoo ko nar a sombeenoo bu neexee ñu na ñooy naan naqaree ñoo koy bokk naani xoyay ne leen baax na ci la Kaab ibn Asad daal di dagge woon accord yooyu ba yonent mi alei saatu salaam yónnee ñi yónni woon ñoom Seydina Zubayr comme ni ne saxi imaamul Buxaari ak ñoom Seydina après Sa'd ibn Mu'az Sa'd ibn Ubaada boole lee nag ñi nga xam ne ñoo Abdullah ibn Rawaaha ak Xawaat ibn Jubayr bañ demee fekk waa Banu Qurayza ci ginjaa yées aal ñu ne yéen kan wamaa rasulullah kan mooy rasulullah sax man rasulullah laa ahda baynana wa bayna muhammadin wala aqd amuñu benn accord ak mooy kooku ngeen ñëw naan ñu ay kaay leen ñu renouveler misaaq yi ginnaaw bi ngeen defee lool suñu mbokk yi génn leen waa banu nag ñun xamuñu rasulullah te amul benn accord bu dox suñu diggante moom ñu jàppale yéeféer yi ñëw nga xam ne tout ñi bañ l'islam ñépp ñoo coalisé ak olafa min al lépp ngir déggati l'islam waa Banu Qurayza indi coup de grâce donné coup de grâce kaaw fi nga xam ne felay julli ni njëkk gina bëgge ko leen dimbal ñu nekk ci seen biir ba tax indi tiitaange goo xam ne wa id zaagat alqulubu alxanaaj wa id zaagat alqulub al absaar wa id zaagat al absaar wa balagat alqulubu alxanaajira wa tadunnuuna billaahi dunuuna biñ defee lool bët yi jàq lool ndax mënuñoo décamper fii Quraysh ngi taxaw Ghatafaan ci tranchée bi waa Banu Qurayza bi njëgee ne lool tiitaange gu rëy dugg jullit ñi ba ñuy feef ay tentative ngir daldi songu forteresse u jullit ñi comme niñ ko gisoon ci qissatu sayyidatu Safiya bint Abdul Muttalib radiyallahu anhuma wa ardaahuma te ñoom loolu nag ñu defoon yi ci jamono joo xam ne ba pare mooy ngir faagaagal jullit ñi ñu jeex loolu nag la Seydina Jibril loolu mooy seen jëf ne nag sa boroom nee yow nga daldi génn yow alayhi salaatu wasalaam jëm ci waa Banu Qurayza songi leen ndax ñooñu mënatuñu fee ne non seulement xotti nañu accord bi respecté ci dara ci jamono joo xamante ne nii mooy fi nga gën a soxlaa ndimbal ñu trahir la tat mooy ndimbal xam ne boo ko amul te yàlla jàpp ci mooy yow existence bi ngay jóge yéen ñépp looloo nekkoon seen crime te ñoom xamoon nañu loolu moo tax Kaabun Asan ne waaye yow gis nga Huyay waa bu waa Quraysh ak waa Xatafaan deful lool nag yow leer nga ne suñu biir lay dal te loolu leen seen mbokk ma waxoon seen mbokk ma doon wax Huyay ne ko yaw toppal na le eh, yow toppal fële lii ngay wax nii du dara lu tax nga naan ay ay ay ay ay ay ay nañu nañu nañu nañu respecté affaire bi mooy seen mbokk ma ne la woon ah ñun nag bu ñu li ñu war mooy jàppale Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam bu ñu ko jàppalewul amuñu droit dal ci kawam de mooy nañu seetaan ndax bés bu ñu fi jàppalee waa Quraysh li ñu bëggoon amu ko bu paree ci suñ kaw lay dal xuyay daal di balee affaire boobu ñoom ci seen bopp xamoon nañ ne xare bi bu jeexee waa Quraysh ñibbi ci seen kaw lañuy dal e cooki liñ naan xeexu fin lay doon nag loolu mooy li tax seydinaa Jibril aleyhi salaatu wassalaam ñëw ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ama wadaata as-silah ndax dangaa teg ngànnaay fa wallahi ma wadaatil malaa'ika ma wadaatil malaa'ikatu as-silaha ne ko boo tegee ngànnaay yëgal ne malaaka yi aleyhimu salaatu wassalaam tegaguñu ngànnaay yi kon génnal ilaa bani qurayza ginnaaw bi yonent mi aleyhi salaatu wassalaam jotee ndigal lool ana nan la doxale loolu insha allah nag lañuy gis ci jotaay bii di ñëw wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina